jur na loolu ñàkk xam ngeen ni li ñuy wax le monde arabe am na ay crise yu yu ko secoué chamboulé ko attaqué ko perturbé ko dérangé ko lu kenn musuloon a xalaat moo am ci jamono kon yàlla su ne iza zulzilati l-ardu zilzalaha tekk wa akhrajati l-ardu asqalaha wa qaala al insaanu maa lahaa yàlla ne ah yawma'idin tuhaddithu axbaarahaa pourquoi bi anna rabbaka awhaa lahaa yàlla ne ne yawma'idin yasduru an-naasu ashtaatan li yaru a'maalahum ñu ne ko lan mooy sàkk yawmal qiyaama yàlla ne na fa man ya'mal mithqaala dharratin khayran yarahu wa man ya'mal mithqaala dharratin sharran yarahu lii rek la kon su ko yàlla junjee muy tukki jamono war nañ koo gëm ndax ñu ni KGB FBI ah MI6 ah ak renseignements généraux ñii ñoo dàq gëstu ci monde bi kii France la nekk kii Russie kii Amérique kii Angleterre ñoom ñëpp li ñuy aay aay aay yëpp ñoom li ñuy aay aay li seen li seen espion yi aay aay li seen renseignement yi di fort fort li seen satellite yi di baax baax mënuñu détecter li xew ca Tunisie xew ca Égypte xew ca ah Libye di waaj a xew ca Jordanie ak Yémen ak Oman point d'interrogation déedéet déedéet bu ñu wax Sénégal Sénégal yi am nañu ci yàlla mu kër yàlla ci yàlla mu kër ñun ay exemple lañ ci démocratie duñ def loolu ñun dañ ko par carte la ñuy xeexee duñ xeexee am Sénégal rek bu Sénégal dafa bëgg ceeb waaw Sénégal dafa bëgg ceebu midi bokk ñoom ñee loolu moo tax coolee may rek fii loolu fi am insha allah ma nga loolu fi am insha allah yal nañu yàlla defal jàmm ñun ñëpp li ma bëgg a wax rek mooy. nelaw jeex na ci adduna ci ñi am xel adduna lu li xew yëpp dafa bett ñëpp en septembre yéen ñëpp kenn doot ko fàtte ba yow am lu man nit ñi junni nit ñoo ca dee li Amérique bi ay ay yëpp mënuñ koo calculer FBI dafa daan CIA dafa forox pourquoi parce que prévoir ñu en septembre te xoolal gars yi suñu dal dañoo dal ci World Trade Center mooy symbole am xaalisu Amérique dal Pentagone mooy symbole armée Amérique yaa ngi dégg dal Maison Blanche mooy symbole politique Amérique lu fa def dara desatu fa nii la gars def Amérique kenn prévoir ko woon kenn natt ko woon te yegg si na la xewoon fële ca sunu mbokk yële ca at yi mooy li ñuy wax tsunami tsunami ci yàlla def mooy imprévisibilité bi ci am xam nga dafa am benn benn matériel bu ñu yor boo xamante ne ab këyit bu nekk ci suuf ñu jël ab weñ mu tiim ko suuf si su waree yëngatu du tremblement de terre waree am weñ gi day laal page gi rëdd ko tuuti su ko rëddee tuuti ñu xam ni dina yëngatu tuuti su ko rëddee mu foncé loolu ñu xam ni dina dóor lu bari su xottee kayit ba nag ñu xam ni foofu moom dañ ko war a évacuer foofu kenn war faa def mais tsunami dafa am ba noppi weñ nga soog kaa rëdd allahu am ba loolu mooy lan mbir mi am na ba noppi élément yi ko war a détecté soo ko gis loolu li ma ci bëgg a junj mooy yàlla subhaanahu wa taala heure bu nekk yërmande moo ngi gën feeñ ci jaamu yàlla yi waaye yërmande gi ay buntu ay buntu la ko def ay buntu buntu yooyu nag bokk na ci lii ngeen def yéen waa njóobeen mooy dajale jaamu yàlla yi ñu jàng alxuraanul karim ci suba ngoon gi mbokk yi gisante. soppante bëggante waxante ñi gëj a gisante daal di saafonte seen biir ñu daal di jël xéewal yi indi jox tukulóor yi ñu xéewlu bu baax daal di woo jaamu yàlla yi ñu tudd yàlla bu baax woo gaa yi ñu tagg sayyidina Muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa gis nga yii dafa bokk ci yii yi yii yor équilibre adduna bi ñoom lu ñuy wax ñoom protection couche d'ozone rek la ñuy wax à effet de serre di loolu la monde bi dafay ci rapport réchauffement climatique yooyu dañuy coow fekk ni yoo xamuñu ne loolu am na leneen lu ëpp doole loo xamante mooy yor équilibre adduna bi mooy lii mbokk yi doon yëkkati mooy laa ilaha illa allah muhammadu rasulullah nga koy defee yàlla dafay wàcc yërmande dafay wàcc ay xéewal dafay wàcc ay te su naroon a sax mbir su tourné gis ay jaam yu dajaloo. di bàkk yàlla di tudd yàlla di wax yàlla di ko ne yow rek yaa fi yow rek yaa ko yor ne maa bëggoon a su ko defee sant nañ yàlla bu baax ndax fa tabarakallahu sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom moo mooy borom yëpp yi mooy borom mooy borom mbir yi yonent bi moo bari doole ba nga xamante ni képp ku jàpp ne gàmm la yonent bi moom juum nga yonent bi moomam guddi yëpp gàmm gi moo jeexagul ba tey yéen waa Ndiobène nag yéen la yàlla cërle waat ngeen ngeen woowaat jaam ne leen liñ defoon Muhammad ci mardi bee baax na waaye doyul Muhammad moom guddi yëpp ñëwaat leen. ñëwaat leen ñëwaat leen tudd leen yàlla ci kaddu ci Muhammad doon wootee jaamu yàlla yi waaye bakk leen Muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mooy jotaay bi kon Seydina Muhammad a ngox te moom moomu moom la Allahu jalla wa ala subhanahu wa taala ci boppam xool nit ñi ba yàgg mën leen def leen attention te ngeen xam ni kii ma leen jox kat bokkut ak yeneen gaay fi nekkoon bokkut ak ñoom bokkut ak ñoom moom dem na yàlla xam ni yonent bi darajaam ak maqaamam ak setam moom rek moom yàlla moo xam ni yonent bi toll kon il faut que nit ñi nga xamante ni du ñu gis lu dul le superficiel ba zahir bi lañu gis il faut que mu yaral leen boppam il faut que mu yaral leen boppam déggal fee ci ginnaaw moo ngi wax naan yéen jullit yi la tarfa'u aswaatakum fawqa sawti nabi wala tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun wa'lamu anna fikum rasulallahi law yuti'ukum fi kathirin min al-amri la'anittum walakinna allaha habbaba ilaykum al-imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaykum al-kufra wal-fusuqa wal-'isyana ulaika hum ar-rashidun fadlan min allahi wa ni'ma yàlla incha allah boole. Sayyidina Muhammad bi yàlla xam na laabaayam ak setaareem ak darajaam ak maqaamam waaye nit ñi dañ koy réere mooy li ma waxoon am ko te xamoo ko yàlla moom dañ ko réere seen la moom loolu moo mun leen attention attention yéen a ngi Muhammad waaye seetlu naa ci yéen yi am na ñoo xamante ne dañuy yëngu seen kaddu muy gën a kaddu muy gën a kawe Muhammad Rasulullah yàlla na leen bu leen ko moom ak ko di gërëm la yëkkati baatam mu gën a kawe baatam Muhammad eh dama ne na ngeen yaru soo leen gisee mu toog fii suy wax mesure leen autoru kàddoom audibilité kàddoom mu toll ngeen wax lu gën suufee loolu su Muhammad ne eh yéen wax leen eh <laughs> su Muhammad ne eh yéen ne nit mooy laa tarfa'u aswaatakum فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون gis nga li daw yaram ci aaya bi mooy li mu jeexalee wa antum te kat soo leen di def lii ma leen di tere laa tash'uruuna doo leen ko yëg doo leen ko yëg soo leen di yàqule doo leen ko yëg xool leen déggoo leen sax la Souleymane sante woon yàlla te digganteem ak melentaan ba lu melentaan ba wax xaalat namlatun yaa ayyuha namlu duxulu masaakinakum ñu ne ko lu tax parce que mu ne laa yaxtimannakum sulaymaanu wa junuduhu te la ca doy waar mooy wa hum laa yash'uruun yàlla nee na benn melentaan doucement benn melentaan dëggal qaalat namlatun yaa ayyuha namlu benn melentaan moo wax ak mbokki melentaanam su la neexee kon nga ne buuru melentaan yi moo wax ak ay mbokki melentaanam kilifak melentaan yi moo wax ak ay mbokki melentaanam président mu ne melentaan yi moo wax ak peuple yaa ayyuhan nawlu yéen peuple melentaan udxulu dugg leen gaaw masaakinakum seen néeg yi seen forteresse yi seen cachette yi seen laqukaay yi dugg leen ci gaaw ñu ne waaw lu xew lu xew lu mu ne la yahtimannakum Sulaymaanu wa junuuduhu te kat la ci gën a daw yaram mooy wahum laa yash'uruuna wallahi Sulaymaan ngay di jóge Tamba aha moom la Sulaymaan ñoo ngi fii Thiès melentaan maa ngi waxat moom melentaan ñu nekk fii fii fii ci Aliou wala Bayal wala Aymina Fall wala Amul Mën di wax ñoom ñu ne eh yéen yi dugg leen Souleymane moo ngi ne di jóge Tambacounda di ñëw maa ngi dégg riiru fasan yi moo ngi ñëw te képp moom su ñëwee dina ànd ak doole joo xamante ni da leen di rëppate dëggate leen jàpp seen kaw rey leen te moom du ko yëg ñim àndal duñ ko yëg ndekete boobu Souleymane ma nekk ca Tambacounda moo ngi dégg waxu melentaan ma. Souleymane dox na dox bi ba egsi jóge Tambacounda ñëw Thiès fekk na melentaan yi mu waxtaan ak ñoom Souleymane daal di sant yàlla ci li ko yàlla defal ci xéewal ci saati ci dégg gi mu dégg ca Tambacounda melentaan mi nekk Thiès melentaan mi wax Souleymane di digg wax ja mu sant yàlla ci loolu daal di wax yàlla ne ko maa ngi lay delloo njukkal ci teraanga gi nga ma defal jërëjëf ci teraanga gi ma defal Souleymane dem def ab benn waxtaan mu daw yaram ak ak mbokk mi di melentaan bi mu ñëw ne ko yow mbokk mi melentaan bi sunu waxtaan bi dina gudd ndax yow li la dal moo ma dal da ngaa nekk Thiès dégg ma Tamba man ma nekk Tamba dégg la Thiès nga wax ak say mbokk ngir ñu wattu man ma dégg la sant yàlla ci lii ma la dégg te maa ngi woon nga xam ni kon télépathie téléphone fax maa bokk internet saa yàgg na déedéet yàgg na yàgg na dafay soog a jot rek mu génn ci beneen façon moom lay wax toujours mbokk yi mën leen mosoo leen di dégg ku ne moo créé nangam déedéet découverte rek la ñuy wax jërëjëf seen jóg découverte rek la wax mais on ne découvre on ne découvre pas ce qui lu ñu découvrir rek daf fekk mu nekkoon fa lu ñu découvrir suñ ne Sénégal am na pétrole wala uranium wala diamant wala marbre wala or dafa fekkoon suufu Sénégal am ko mais du Abdoulaye Wade wala Abdou Diouf wala man mii wala keneen wala Serigne mooy wax ne tey jii Sénégal day am pétrole Sénégal sañu am pétrole dañuy découvrir kon li nga découvrir am na ku ko fa def ñun nag ay jullit lañu duñu kant duñu nit ci duñu benn philosophe ci àdduna dañuy wax ni Allah moo ko def yàlla ko jeex na. yàlla moo ko def lahu ma fi samawati wa ma fil ard moo ko bind waaye moo ko moom yàlla ko bind ba moom ko Souleymane wax ak euh, melentaan ma xoolal seen waxtaan woon ni mu guddee dama leen ci jëlal benn pàcc rek ci wax leen ngëm yàlla ak fas-fas ak doyloo yàlla ni mu amee solo Souleymane ne ko yow de li nga def de pour wet la kiimaan la lu yéeme la kon léegi man maa lay warlul sa dund mu ne ko loo mu ne Souleymane ne ko yow melentaan mi loo mu ne ko benn pepp dugub laay dundee ren ba déwén Souleymane ne ko dinaa la ko jox su déwénee ma ñëw renouveler waat ko maa yor sa dund daal di maana nee nañu Souleymane dem jël pepp ba jox ko sunu mbokk mi di melentaan ma melentaan ma nekk ca biir paxam ànd ak benn pepp dugubam di ca xewlu di ca xewlu comme benn du pepp dugub la daan dundee ci at mi sa boobu daan wakkirlu ci yàlla wuti pepp dugubam te tey jii ab mbindeefu yàlla moo ñëw jox ko dugubam mu ne wóorul man yàlla laa daan jëflanteel te yàlla daa mat te nit laay jëflanteel te nit day fàtte day juum day mer day dikkale day jaaxle day jommi kon au lieu que may dundee dugub bu ne lëmb xaaju dugub laay dundee te xool ba at ma jeexee ba teg ay weer Souleymane toog ba caa rek teg ci boppam bopp loxo bi ci boppam daan ne la ilaha illallah eh ah sama melentaan ma dee na sama melentaan ma dee na sama melentaan ma dee na daw ñëw ca melentaan ma fekk melentaan ma toog di ko xaar mu ne ko Souleymane lu ñu waxante woon Souleymane lu ñu waxante woon. Souleymane lu ñu waxante woon Souleymane commencé bëgg a rey mu ne ko déedéet man yàlla mu ma daan jox ma wéetoog moom tey jii yaa ñëwal sa bopp jox ma moo tax lan ma lan la ma yàlla daan jox ma fiy dundee ci at mi yow ba ma ko joxee ma xaaj ko xam ni doomu aadama rek yow da ngay fàtte man nag maa wéeru woon ci ki nga xamante ni su su ma ñëpp fàttee moom allahu jalla wa ala duma fàtte loolu moo tax Sufyaan ke ba ne yaa man yara maa fi damiri wa yasma'u an talu abdu li kulli ma yatawaqqa'u yaa man yurajja li shadaa'idi kulliha yaa man ilayhi al-mustaka wal mafza'u yaa man xazaa'inu rizqihi déglul fi qawli kun ummun fa inna al-xayra indaka ajma'u maa li siwa faqri ilayka wasilatun wa bil-iftiqaari ilayka faqri أدفع ما لي سوى قرعي لبابك حيلة فلئن طردت فأي باب أقرع ومن الذي أدعو وأهتف باسمه إن كان فضلك عن فقير يمنع حتى لمجدك أن تقنط عاصيا الفضل أجزل والمواهب أوسع بالذل قد وافيت بابك عالما أن التذلل عند بابك ينفع وجعلت معتمدي عليك توكلا وبسطتك في سائلا أتضرع منفنا وبحق من أحببته وبعثته وأجبت دعوة من به يتشفع اجعل لنا من كل داء مخرجا والطف بنا يا من إليه مرجع xoolal xoolal xoolal ko gerte gi li mu wax daf koo wax waaye ci lammiñu moo ko waxee ci lammiñu suñu mbokk moom dina lay tàmm ne yàlla ne yàlla yow yow yàlla yaa man yaa maa fi damiri wa yasma'u yow yàlla maa ngi woo ci nga xamante ni mooy dégg li nekk ci conscience yi allahu akbar li nekk ci conscience yi la ilaha illa allah kii moo mën frot kii du moromam kii du moromu frot yaa man yaa yow mii gis maa fi damiri li nekk ci biir conscience yi wa yasma'u yaay dégg li nekk ci biir conscience yi antal li kulli ma yatawaqa'u mu ne ko yow yàlla lépp lu mën ci am su coow li bare finalité bi da naan yàlla la aha lu mën ci am ci àdduna bu dee lu baax la su yàggee rek mu mujj la waaye su bonee tamit dañuy doble daal ah waaye ndogalu yàlla la day sàmm mu ne ko yaa man yura jaali shadaa'idi kulliha yow yàlla yaay ki nga xamante ni yow la ñu yaakaar ci bépp xat-xat bu ñu mës a am ci àdduna yaa man ilayhi mustaka wa mazdahu wallahi yow yàlla suñu jaaxlee di jooytu ci yow lañ jëm waaye suñu tiitee di laqatu ci yow lañ jëm xoolal waxu waxu waxu melentaan baa ngi ñëw yaa man xazaa'inu rizqihi fi qawlikum allahu akbar yow mi nga xamante ni sa man na xëy wërsëg yi nekkul lu dul ci kaddu kun ci kaddu kun ah mooy destin moo tax gars yi biñ ne xaw ma ñenn ñoo yor destin réew mi man leen déedéet ils ont le destin arithmétique arithmétique ah économique macroéconomique microéconomique loolu sunu destin boobu la ñu yor waaye sunu destin dëgg-dëgg kenn moo koy may Allahu ta'ala la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله musabbibul asbab mooy allahu jalla wa ala moo yor lépp kon yàlla moom yàlla nañu téye suuf lépp jaay ci na wala muhammadin sallallahu alayhi wa sallam kon la sukunul alamin li ghayrihi wa awyaana wal ilahu qarib déggal déggal ma ñëw fa tabarakallahu wax na lu am solo mu ne nit ñi su nekkuloon seen problème yi am seen diggante mu ne wallahi ku xippi rek gis yàlla subhaanahu wa ta'ala xoolal loolu kooku degré de compréhension bu sori la kooku beneen wax la kooku beneen wax la ndeysaan waaw ci yeeku wallahi Sofyaan ci yeeku moom nañ bàyyi loolu bàyyi loolu su ko defee kon yàllaa ngoog ci wërsëg yi yàllaa ci ci xéewalu zahiri yàllaa ngoog ci xéewalu baatini yàllaa ci lu ñu yëg yàllaa ngoog ci lu ñu yëgul yàllaa ngoog ci suñuy wéyjur yàllaa ngoog ci ñun yàllaa ngoog ci suñuy doom yàllaa ngoog ci suñuy sët yàllaa ngoog ñun suñu biir bàmmeel yàllaa ngoog ñun ba àllaxira yàllaa ngoog ñun ba ñu ànd ak sayyidina Muhammad rasulullah dugg biir ànd ak yàlla ñu ci ànd kon fa tabarakallahu yëpp yaa ngoog mbokk yi nañu nañu nañu nañu nañu nañu joxaat yàlla li mu moom ci jaamu ko ci wiital ko ci ñaan ko ci toroxlu ci moom ci xam ni billahi wallahi tallahi képp koo xamante ni dëgg nga Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sa mujj du baax mukk ci àdduna parce que qul allahumma malikal mulk تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير xala yàlla sax nee na waxuma sax waxuma nguuru adduna yi waaye li gën a doy waar mooy asamaan ak suuf moom laa yor tuuliju layla fi nnahaari wa tuuliju nnahaara fi llayli wa tukhriju lhayya min almayyiti wa tukhriju lmayyita min alhayyi yàlla nee na nit ñi noppalu leen wa tarzuqu man tasha'u bi ghayri hisaab wahidun ahadun ma ne wahidun ahadun ndeysaan wahidun ahadun xaar yi ñëw man damay bàkkeel rek xaar leen yi ñëw xaar leen ba yëf yi ñëw wahidun ahadun samadun lam yattakhid sahibatan wala walatan dëggal dëggal déggal li dégg déggal suñu mbokk mi Cheikh Balla Samb dégg nga fa mu dugg moom nee kii ñuy war a wéetal moom daa wéet yàlla soo ko wéetalee wéet na soo ko moo tax mooy waaxidun ci calcul waaye ahadun ci jëmmam jëf te kat amul àndandoo amul nenn amul papa amul yaay amul doom yàlla moom dong moom kese moom rek te balañ koo xam ëllëg te heure bu ñu jaaxlee wax naa leen sànq ne leen suñu jaaxlee rek ne yàlla xoolal ñi jënd dëng am na ñoo xam ne sax duñu julli suñ demee ci hôpital bii yëpp yi dëgër këcc da ngay dégg ñun la waxal lan yaa latif yaa latif nga xam ko nga ñàkk koo xam ngay jullee nga ñàkk julli nga sell nga ñàkk sell su la waxal yaa latif ba nga naan yaa latif soo feebaree ba jaaxle looy la ilaha illallah la ilaha illallah aywa la ilaha loolu nga sooy joomi di la ilaha illallah parce que loolu muy mbir mi yàlla nee na walahu aslama man fi samawati man fi al-ard tawhan wa karhan ilayhi turja'un yàlla nee na ku neex jébbalu ci yàlla ku naqari jébbalu ci yàlla mu ne soo ci yàlla alquran nee na te sax ndee sax moo ngi ci yàlla subhanahu wa ta'ala kon moom rek moo fi nekk nañ ko wéetal ko jaamu nañ ko nangul nañu fas yéenee roy Seydina Muhammad xool leen gaa yi royul Seydina Muhammad yëpp yàlla jël lii waroon tudd mooy aaya bi mooy nguur teg seen loxo ñoom ñëpp ci ñu nërmeelu lañu pourquoi parce que dañoo yaakaar ni seen liggéeyu ndey la loolu lañ jàppoon wala seen barke baay la loolu lañ jàppoon wala seen doole la loolu lañ jàppoon wala seen xam-xam la loolu lañ jàppoon wala seen mën-mën la loolu lañ jàppoon wala seen soxor la loolu lañ jàppoon fekku ñu yàlla nee na yonent bi sallallahu alayhi wasallam gis nga buur dina indi ay problème yooyu ci siècle yi ñëw waaye waxal sa xeet ne leen qul allahumma malikal mulk qul yow Muhammad allahu akbar wax naa ne ku yàlla waxul qul waroo wax yàlla moo wax Muhammad ni ko qul waxal na mu ne ko wax mu ne ko waxal ne allahumma sama borom yow yàlla malikul mulk malikul mulk yow yàlla yaa moom nguur gis nga gis nga façon doomu di waxee waxul ni yàlla moo moom nguur dana ko yow Muhammad waxal ni yow yàlla waxal ak man yàlla ne ma yow yàlla yaa moom nguur li wax boobu nguur lay wax nguur mooy nag li ci zaahir bi ñuy wax mooy li pouvoir fitna am doole may ku la neex xañ ku la neex léegi yëkkati ku la neex wàcce ku la neex loolu mooy nguur waaw baatin baa ëpp doon nag ndax dëgg-dëgg nguur allahu jalla wa ala wa mu ne wax ma Muhammad mu ne ko mu ne ko wax ma wax ma man yàlla ne ma yaay borom nguur yow yàlla nguur tuuti yaay joxe al mulku nguur man tashaa'u ku la neex say jaam lii su ko ñëpp gëmoon noppalu wa wa tanzi'u al mulka mimman tashaa'u yaay rëcci wuur ci ku la neex ku yàlla ku mu bëgg mu wàcc da lay dindi ci xolum nit ñi jeex na soit ñu dimla ci kaas wala ñu fekk la ci biir pare comme min defa benn Ali ak Husni Muhammad Husni allahu akbar seen tur yi neex waaye ñoo bon Muhammad Husni Husni Mubarak Zey Zey Zey Zeynuddin ibn ali benn ali hmm? ak kenn kaka def suñ tudd Muammar al-Qaddafi yàlla neen moom mooy nguur moo koy joxe wa tanzi'ul mulka mimman tashaa ku mu neex nga daanu léegi léegi nga daanu wa tu'izzu yàlla mooy teral man tashaa ku ko neex ñu bëri nag yaakaar na ni sarax yi ñu def moo leen def ministre yàlla nee na wa tu'izzu maay fal man tasha'u ku ko neex yonent bi wax ak yàlla wa tuzillu mooy wàcce man tasha'u ku la neex yow yàlla ah biyadika alxayru ngëneel gi gaa yi di wut teraanga gi gaa yi di wut yëpp moom sa loxo yow yàlla innaka ala kulli shay'in qadir yàlla lu la neex kun nga koy wax fa yakun loolu laa di am xora yàlla ne su ma leen joxee loolu loolu c'est palpable mais dama leen dugal ci wàllu métaphysique wax leen ne leen yàlla mii yonent bi sallallahu alayhi yàlla neen ko wax ma ne ma yow yow yàlla tuulijul layla fi nahaari waaw guddi su ñëwee ana bëccëg guddi guddi yaay di ñëw waaw léegi ana bëccëg ana seen bëccëg tuulijul layla fi waaw su bëccëg jotee ana guddi guddi jóob anam su bëccëg ñëwee wa tuulijul nahaara fil layli wa tuxrijul hayya minal mayyiti nen nen xoolal nen nen lu dee la nen benn jaam daal di tëdd ci kawam di ko buusu tàngooram ba ci yàgg rek mu am ñaar fukki fan ak benn rek daal di tëb doom génn ci di ciit ciit yi wa tuxrijul hayya minal mayyiti wa tuxrijul mayyita min al hayy day fekk loo xamante ni dafa dund mu génn lu dee mu fekk lu dee mu génn ci luy dund ndeysaan wa tarzuqu man tasha'u bi ghayri hisab wa tarzuqu yaay wërsëgal man tasha'u ku la sopp ci say jaam yàlla ci yàlla boole bi ghayri hisab te du xool ndax da ngaa ñuul wala da ngaa xees wala askan wi nga bokk wala askan wee nga bokk day jël wërsëgam jox la loolu moo tax ma ngi ne wërsëg ganu jox la jombul kenn parce que bi xëy na xisaab moo tax ma ngi dañoo digg alquran sayyidina Muhammad a ngoog yàlla nee nañu laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun wala iswatun boo wax boo baax boo wax baax na hasanatun yàlla ne nañu seen modèle parfait seen modèle par excellence muy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam xool Michael Hart li mu wax Seydina Muhammad benn saay-saay la gëmul la docteur la chercheur bu mag la philosophe la gëmul sax yàlla dafa doon wër téeméer nit yi gën a influence ci monde bi mu wër ba sonn structure bi day scientifique la ñu seen recherche ñu leen jox duñ ko daw dañ koy am dañuy accepté seen résultat recherche mu def ay recherche am def ko lu mat ñaar fukki yoon yeneen ci bi nekk téye wallahi sallallahu alayhi wa mu dem dem jaar ku nekk ñeent feete ñeneen ñi wër wër wër sëñ Ba Mouhamed di di di mu toog ba càgg daal ne neexul ba neexul neexul ba neexul waaye téeméeri nit yi gën a influence ci àdduna gën cee am daraja gën cee réussir seen mission ci kaw suuf te ci ñëpp te te ba mu jiitoo am na lu ma fukki place yoo xamante ko a ne ñu parce que Seydina Muhammad yoo xamante ni kenn mësu koo boole ci àdduna mooy nekk imaamu jumaa ji ak jàkka ji ba noppi nekk chef de guerre ah c'est ça lii moo daaneel suñu président yi parce que ils veulent être imam et chef de guerre te kooku benn benn bindeef la ko yàlla def ci kaw suuf mooy président Muhammad soo bëggee def ni moom réussir li muy réussir da ngay fexee roy ci moom te ñoom ñii ñëpp di wax ñoom ñëpp dañuy nax ñoom ñëpp dañuy nax ay communiste lañu dañ waroon leen ko wax ñoom ñooñu dañuy nax li ci ëpp ay athée la ñuy doon wala ay franc-maçon wala ay communiste ñoom ñoom ñëpp suñ bindalee ba ñu biir seen biir peuple nag ay xale yu yu gëm ñu ne jullit ca seen commencé dem jàpp am na sunu réew mi ñu xam daan nañ ko wattuloo mooy nifaaq hypocrisie baaxul rawatina ci yàlla mooy ñi nga xamante ni seen jëmm yi jëmm Seydina Muusaa la ni sen seen seen biir ya biiru Firawna la mooy hypocrisie yàlla ci yàlla musal te ñooñu li may wax xale yi toujours yàlla nee na hypocrisie naafiq yi naafiq yi yàlla nee na ñooy xooñu safara xooñu lay tànn ay la ay la la jigéen ñi xam nañ luy xooñ naafiq yi ñooy xooñu safara xooñ xooñ laa wax xooñ xooñ xooñ ja xooñ tukulóor yi xooñ kon naa fekk baaxul kon ñun comme kilifa yi moom ñoo ngay wax dañuy daan lu bees di ñëw ah lu bees di ñëw te kenn xamul te billahi wallahi tallahi am lu xew ci jamono ci lu ñu Seydina Muhammad wax nañu ko ba noppi wax ñu lu koy saafara rawaxata moo njëkk a wax loolu nabiyun yara maa laa yara naasu xawlahu ah ida nchaqa maarufun min alsubahi saatihu mu ne sayyiduna Muhammad mi araana alhuda ba'da al'ama fa qulubuna bihi muuqinaatun annama qaala waaqi'u Hassan ibn Sabit Kaabun wa Hassan al-Basri yuqaddarahu Hassan moomu daa di koy feeru ne ko wa fiina Rasulullah yatlu kitaabahu ah moom boog nabiyyun yara maa laa yara naasu hawlahu wa yatlu kitaaballahi fi kulli mashhad fa in qaala fil yawmi maqaalata ghaa'ib mu ne fa tasdiiquhaa fi dahwati al-yawmi aw ghadin mu ne fii Seydina Muhammad nañ yem ci moom jërëjëf Abdoulaye Diouf wax dëgg yàlla nañ def nañ def attention ci Seydina Muhammad na nañ def attention ci waxu Rasulullah ñu ne ko lu mu ne yeneen ci ci jamonoom am na lu bari lu ko war a waaye ñeneen ñi war a ñëw ci ginnaawam ñoo ko war a mën a loolu moo tax fa tabarakallahu su waxee fi ne nii so soo comprendreul yow gëmal da nga i tey xaar xamal ni lu mu yàgg yàgg yàgg dina ñëw Hasan ibnu Sabit loolu la ko wax mu ne wayatlu kitaballahi fi kulli mashhadi mu ne fa in qaala su waxee fil yawmi tey jii moom sayyidina Muhammad rasulullah ah maqaalata ghaa'ibi waxu koo xamante ni nekku fi wala waxu koo xamante ni ñëwagul mu ne fa tasdiquha liy diggal waxam jooju fii baxwatil yawmi aw ghadi mu ne ci ci day mel ni jantu midi ci leeraay ak ak firnde ak wér boo xamante ni li Seydina Muhammad waxoon dem ci ñëw kon yeneen ci bàngoor soppe bàngoor xarit bàngoor moo defar adduna defar àllaxira boole lépp li nga xamante ni moom la jaamu yàlla yi doon wut mooy ku defar seen adduna ba noppi boole te defar seen àllaxira kooku ki te réussir ci kaw suuf mooy Seydina Muhammad Muhammad sayyiduka xayri wa salaybi sëñ Madou nee na kii may tagg di ko wax lu baax yi may wax nee na mooy sama sang mooy sangu ñi nangu mooy sangu ñi bañ mooy sangu góor ñi mooy sangu jigéen ñi nee na mooy sangu jinni yi waaye mooy sangu nit mooy sangu malaayika yi mooy sangu ruhaniyaat yi mooy sangu asamaan mooy sangu suuf mooy sangu ñu njëkk mooy sangu ñu ñëw mooy sangu lépp loo xamante ni mu ngi di ko ci kaw su Muhammadu Muhammadu sayyidu kawni wa sallallahu alayhi wa sallam. Sëñ Madou nee na Imaamul Busayri radiyallahu ta'ala anhu nee na Muhammadu rasulullah nii muy wax di ko tagg di ko màggal nee na képp koo xamante ni bokk nga ci asamaan wala nga bokk ci suuf mooy sa kilifa waaye nee na kuy nit wala kuy jinne mun na ku su nekk su ne la kuy sa sang bul hésiter waxal ni mooy Muhammadu rasulullah sëñ sëñ Maodo nee na Imaam Busiri nee na radiyallahu anhu wal fariqayni ñaari parti yi min urdin ci giiru arab wa min ajami ak lu dul arab luy arab Muhammad a gën lu dul arab Muhammad Muhammad a gën fal urdu xayru unaasin summa xayruhum quraysuhum wa huwa fiihim xayru xayrihim kooku mooy Seydina Muhammad rasulullah Imaam Busayri nee na Seydina Muhammad lañ war a topp mooy kilifa bi moo mat kilifa ndax lu mu tere képp ku ca gis waaye li mu digle moo ci mën waay. mu ne yeneen bi soo ko waxee su ne waaw waaw la ba faww te dootul nekk déet waaye su ne déet déet la te dootul nekk waaw ba demal xiyaama. mënul nee na huwa al-habibu Seydina Muhammad mooy soppe ba Seydina Muhammad mooy suñu bëgg Seydina Muhammad mooy soppe yàlla Seydina Muhammad mooy soppe malaayika yi Seydina moom la sopp waaye Seydina Muhammad yàlla ñu soppal boppam ñun ñi toog ci place bi waaye. li kulli awlin min al-ahwaa'i mukramadun. mënuñ nee na imaamu Busiri nee na monde arabe monde musulman monde occidental américain yi suñu bëggee génn seen crise yi nan dem dellu ci ki nga xamante ni mooy ramu jaam yi fii ci àdduna waaye mooy ramu jaam yi ëllëg yawmal qiyaama. ci këyam soo leen di leen di mu àjjana parce que buum ji Seydina Muhammad joxe képp ku di jàpp sooy yeewu sooy xëppi da ngay fekk sa bopp ci biir àjjana waaye. waaw xanaa bii naa fi xam ne moom bii xoolal bi. moom nee na ñun ñëpp nañu bëgg. borom jàmm yi amuñu ko moom nee na yonent yi suñu demee seen commencement ba jeexal mu ne ñoom suñu a ne fii mooy seen fin nee na foofu mooy commencement Sayyidina Muhammad Rasulullah taar mooy seen rafetaay mooy seen teddage mooy seen maqaama mooy seen cër waaye la des ci géej ga mooy seen na Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mënul nee na kii Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy ki nga xamante ni moo gën ci mbir mi lan moo tax mu gën moo ko defar nu mu ko defee mënul leen a tëxuwal na bi mooy ki nga xamante ni. ya rasulallahi ba wala bi damanaa wa sunnatahu. da jël da jël da jël nee na tëxuwal na bi mooy ki nga xamante ni tamma mat na tamma yiw na tamma baax na lan maanaam mooy baatina ci baatin kenn du Sayyidina Muhammad rasulullah te wallahi ثم صفاه عبيدا دارئ العالم gis nga bi baal di ko natee muy ruux ga mu jël ko def ko ci jëmu ji ma foofu nag yàlla nee na summa ginnaaw loolu istafaahu ci la ko yàlla tànn def ko muy xaritam Abdullah ibn Abbas Abdullah ibn Umar Abu Ubayda ibn Amr ibn Shara saxaaba yooyu yëpp soo leen boolee ñoom ay biddew lañu waaye biddew soo amee seen dëkk fekk mbokk mi jant ba du génnul sax jant ba du génne mooy Seydina Muhammad biddew la du am ci waay. koo dawal yaramam nee na naka ngëneelu sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam laysa lahu haddun mu ne mu ne yeneen bi amul limite billahi maa ngi nii taxaw di wax ci yonent bi waaye su keneen jëloon di wax ci yonent bi da nga naan kii bi doon wax dafa waroon noppi waaye xam ngeen ne du faadee génne léegi ñu fàtte ma xam nga loolu lan moo tax du faadee du man du waxtaan kat bee du firi kat bee du wax kat bee waaye Seydina Muhammad moo toll noonu waaye. wa subira ma fi ma fi tamit baafin. bañ na ko bi loolu suñu laaj. dañ mënul nee na su yonent bi darajaam matal noonu ñu gàmmul ko benn gàmmu baa ñu tuddil ko benn guddi baa ñu takkusaan ko benn takkusaan waaye gis nga ngoon ko jot. semaine bu jot weer bu jot at bu jot gàmm bu jot xew-xew bu jot nimjat bu jot màggal Tuuba bu jot xew-xew bu jot rek ñoo ngi màggal Seydina Muhammad te tey jii li ñu wax ci moom tey jii day mel ni tey jii wax ci moom waaye. xaw naa sabat atoo ayatu aydaman mënuñ nee na suñu jéemoo la nee na di jéem a natt dara ji Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ahyatuhu xiina yubla ajaay sabiban bi mu ne kon soo ñëwee fekk ci ay yax yu fënëx ba am ñaar téeméeri ak ci biir suuf soo ñëwee ne ko yow yax bi dugal ci barke Muhammad mu ne yax boobu yeewu waay. kon de moo ngay magalaat dundu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. yaa diina mubtada min umma mubtada bi. képp ku def nii màggal juddu yonent bi yàlla nga màgg ba yawmal qiyaamati. yow man tafarruqa annahu qad unziru abaana mawliduhu ne leer nañ képp ku fi toog dama bëgg a joxe addiya Yonent bi sallallahu alayhi wasallam képp ku fi toog abaana mawliduhu asidi usari Seydina Muhammad ngoog di juddu Seydina Muhammad ngoog di ñëw Seydina Muhammad ngoog di indaale teraanga àdduna àllaaxira képp ku fi toog dama addiya abaana mawliduhu asidi usari أبانا مولنا عسير حسين آخر آخر غير القبور بشكري مثل القمر للعالمين وعليم أجمعين سلام

Wow, I'm not even.

نورهما وما له أمثل عليهما إنما مبارك فيها والحدود والإيمان

وجعل لم يكرم بالدين أولا وجعل لم يكرم بالدين وجعل لم يكرم بالدين وما له من

moo mel noonu moo neex waa moo ngoog yaa waa ngoog jërëjëf géej la waaw da ngay mujj rek la baa nga crampe rek waaye kenn mënu ko jeexal waaw billahi su ma suñ ko mënoon jeexal mais benn guddi doy ci gàmm nañ bër ci démb teewul ñoo ngi nii di joobe yeneen ci te billahi duñ ko bàyyi ba biir aljanna kon sant yàlla bu baax su ko defee ñu xamal leen ne leen suñu kilifa si ci nañ fi euh, suñuy kilifa rafet nañ ci yàlla dafa def sax suñ leen gisee ci jotaay yi ñu doon wax dañ koy bàyyi rawatina nag ba mu tombee sax ñun suñu kàddu jeex ndax bés bi tamit ah bés bi yàlla ko yaatal ñun ñëwoon nañ ci bu njëkk bi waaye fa tabarakallahu dañoo barkeelu jox suñuy mbokk ñoom ñu barkeelu kon tey tamit noonu rek lay demee ñii ñoo ngi ñëw tabarakallahu jóge ca xadara sunu maam cheikh na cheikh Saad Bou radiyallahu anhu moom la lii mooy wilaaya ba mu faatoo kenn xamul kay la waaye suñ ko tuddee rek xol yëpp tax wallaahi doo doo yëngatu sax doo ko tey waaw ñoom dañoo bari cër dem ba nga xamante ne sax nee na su suñu tuddee sama tur sax soo nee waxee sax dem aljanna وكل من في نثرنا ولو بكلمة يجهل فوق فوق من ألو الله fekkee bu fekkee ne rek ñu jëfal la. ñu jubóo rek. waaye xëy na ñu ngi koy sax. ñii ñii laa doon tudd rek. incha allah. ndeysaan.